amma ba'du fa yaqulu allahu azza wa jalla fi kon ñu ñëw ci li nga xamante ne ni mooy suñu ñetteelu jotaay ci saar bu màgg bi di alhadid di le fer di weñ ñu ngi woon fi nga xamante ne nii tey ñu ngi war a continuer fi nga xam ne mooy laayaab fukk bi ak juróom benn muy fi nga xam ne mooy seizième verset bi fi suñu boroom tabaraka wa taala di wax fi nga xamante ne nii moom la wa ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne alam ya'ni lilladhiina aamanuu an taxshaa quluubuhum li dhikrillahi wa maa nazala minal haqq wa laa yakuunuu kalladhiina uutul kitaaba min qablu fataala alayhimul amadu faqasat quluubuhum wa kathiirun minhum faasiquun suñu boroom ne alam ya ni ndax nag doyul ndax jotul ginnaaw lii ma leen fi wax ci saar bi yépp diggante lay xew yawmal qiyaam diggante way ngëm yàlla naa naafiq yi kon nag anaa nag xanaa nag xewul di jotul ay waay est-ce que ce n'est pas l'heure est-ce que waaye ce n'est pas le moment lilladina amanu ñeer ñi nga xamante ne ñoo gëm yàlla waay waay te seen gëm yàlla gi def an taxsha qulubuhum seen xol yi daal di jàq daal di dellu wommatu daal di toroxlu li zikrillahi ngir di tudd seen def leen borom bi ko fàttaleku est ce que jotul aha kay borom bi jot na de suñu caay-caay yeeg suñu ñàkk jaamu gi waaye loolu yàgg ta bari na de wa ma nazala min alxaq ak li nga xam ne moom laa wàcc ci dëgg muy alquraan ji waaye li ma wàcc ci dëgg di yonent bi alayhi salatu wassalaam wala yakunu tabuñu nekk ñoom way ngëm yàlla yi de maa ngi leen di artu bu leen mel ni nii kalladiina uutul kitaaba comme ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere yi ci yu njëkk ci yaawuur yi ak ñi nga xam ne ñooy karcaan yi min qablu ci leen jiitu fa taala alayhimul amad li nga xam ne mooy dëxal bi daal di yéeg yàgg ci ñoom mooy ne mooy ne délai bi borom bi tegoon ne ginnaaw lim leen lim leen tegoon ci diine ji ak li nga xam ne mooy moom la leen dig di ñëw loolu daal di yàgg ci ñoom mooy ne ba ñu mujj lan lañ mujj fa qasat qulubuhum li nga xam ne seen xol yi daal di wow mooy ne ñoom daal naka lañ nekk ci diine ji yàgguñu ci au lieu ñu continuer ci ta diine yépp dañ leen a waxoon wala tamutunna illaa wa antum muslimun amul kenn ku borom bi daal di yónni lu dul ne loolu message la boo jox sa waay ñoñ mooy ne bataaxal la jox ne leen bu leen faatu mukk mukk lu bu ngeen di faatu ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di wommatu ñoom nag ñu daal di dugg ci diine gi gëm waaye yàggul seen xol yi wow daal di sori li nga xam ne mooy njàngale yonent yoo yële alayhim asalatu wassalaam ndax bakkaar yu mag yi ñu nekk woon ak sori li nga xam ne mooy njaa seenum njàngale wa kasiirun te ñi ëpp ci ñoom nag minhum ci ñoom faasiquuna way génn topp lañu aaya bii ko mel ni al imaamu al Fudayl ibn Iyaad nekk boroom xam-xam bu mag a mag a mag ay xadiisam ñu ngi sax ci li nga xamante ne mooy ci saxiix yi boo demee ci ñoom saxiix al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi ak al imaam Muslim ibn al Hajjaaj ak boroom téere xadiis yi moom xadiisam mu nga fa moom de aaya bii la dégg moo tax mu daal di koy xëccaat ba mu génn ca la nga xamante ne lu baaxul la mu newoon de ndax moom dafa newoon koo xam ne dafa amoon rendez-vous ak benn jigéen boo xam ne moom la naroon a dem kàccooranteeg moom ba mu demee nag di dem nag après nag ca guddi bi guddi gi ba muy dem dégg benn waaye boo xam ne mu ngi naafila di jàng de biir naafilaam ya mu ngi jàng laaya bii naan alam ya'ni lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq ndax jotul way ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla nee nañu dañoo gëm waaye seen xol yi daal di torox dal di wàcc ngir di dudd seen boroom loolu waay waay ndax jotul wa ma nazala min al haqq ak li nga xam ne moom la boroom bi daal di wàcc ci dëgg ba mu déggee loolu mu ne ah kay jot na boroom bi daal di koy jóge léegi nag comme que dafa guddi nag mbir mi mu nekk ci benn genre tabax ngir man faa nekk ba guddi gi ndax fa la ko guddi gi fekk mu dégg ay ñoo xamante ne ay voyageur lañu woon ay tukkikat yoo xam ne guddi gi dafa jot ñu ne hee hee nañu des fii balaa al mi nga xamante ne benn non seulement moom noonu la meloon waaye grand agresseur la woon da doon agresser nit ñi mu dégg leen ñu naan nañ leen toog fii bu ñu bouger de nañu escale fii balaa al-Fudayl moom nga xam ne moom agresseur bu mag la di ñu kar nee na bu ñu ko déggee nee na ma jaax ma jooy ne cëy borom bi ndeke ñii daal man lañuy ragal man ñii nga xamante ne du ma dara man lañu ragal ba day ragal naan ñu avancer fii la ñuy toog mu daal di tuub ci boroomam bokk ci boroom xam-xam yi nga xamante ne nii ñooy yi gën màgg ci jamonoom moom al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah biir yi nag ku nekk ci ñu nit loolu la ko war a jariñ la nga nekk ci lu baaxul rek xoolal est ce que waaye jotul waay waay alquran tuddug yàlla bu mag di doyu la yow ngir nga mën a dellu nag est ce jot lu jotul ñu daal di nag suñu xol yi daal di daal di toroxlu ngir suñu boroom ak li nga xam ne moom la wàcce ci alquran ak tudd yàlla te di ko fàttaliku ñu boroom ne ya'lamu anna allaha yuhyi al-arda ba'da mawtiha mu ne ya'lamu xam leen xam goo xam ne amul benn sikki sàkka anna allaha kana boroom bi tabaraka wa taala yuhyi al-arda mooy ki nga xam ne mooy dekkal suuf si ba'da mawtiha ginnaaw ba mu deewee ku weddi lii laaj ko ñi nga xam ne ñooy baykat yi gis nga boo fa demee ci wàllu noor bi nga fekk jamonoy noor gis àll bi daal bi daal di mboq fu dara lépp dee nga foog ne fii dara masu fee sax waaye gis nga bu nawet bu commencé ba taw yi tàmbali nga gis fépp commencé gàncax gi di génn boo fa jaaraatee quelque kii foofu vert lépp mel ni loo xamante ni muy lu luxuriant kon suñu boroom nee na maa def loolu damay dekkil al ard suuf si ba'da mawtiha ginnaaw ba mu deewee naka noonu ni lay dekkil suufu xol yi nga xam ne mooy dañoo dee suñu borom boo nangoo tuub ñëwaat moom moo koy dekkil xol yooyu ginnaaw ba ñu deewee xat dëgg-dëgg bayyan naa leeral nañu lakum ñeel leen yéen nit ñi al aayaati sama laaya yi la'allakum ta'qiluuna bu ko defee ngeen daal di xalaat ba dellu di utiliser seen xel yi ngir man maa jaamu man seen borom innal musaddiqiina wal musaddiqaat suñu borom nag di lim way jëfkatu yàlla yu baax yi mi ne innal xam nga sànk mu ngi doon mu ngi doon yi ñu weesu woon mu ngi doon ci ñuy ñuy dépenser ci yoonu yàlla mu ne innal musaddiqiina dëgg-dëgg gaa yi nga xam ne ñooy jël seen alal yi di ko joxe te yàlla kese tax ci way góor ñi wal musaddiqaati ak way saraxe yeeg way jël seen alal di ko def ci yoonu yàlla yi way jigéen yi wa aqradu llaha qardan hasana waaye ñu lebal borom bi leble gu rafet mooy du ñu jël ñoom ca la bëggul lañu sol bu dee ay yére la ba ñu xame leen ko bëggatuñ koo sol ñu daal di koy yebbil ay nit ba pare nag foog ne def nañu li gën li ñu jëf xam nga ne sa jëf jooju nekkul jëf ju gën de wala nga lekk ba suur daal di jël macaat yeeg yooyu comme ni ñu ko fi waxe woon jox ko taalibe bi mu yàq biiram xam nga ne yow loolu du du leble bu rafet mooy ne booy leble li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax da ngay joxe fekk yow da ngaa wér feebar woona am na ñoo xam ne dañuy nay bàyyi ba foog ne nag bu ñu feebaree jàpp na ñu ngi faatu nag ñu jël seen alal yi naan joxe joxe nañ jom na ngeen ma joxal diw ak diw suñu borom ne waxuma yooyu de yonent ma lay saab saam ne da ngay dépenser nekk koo xam ne sahihun koo xam ne da ngaa wér peke lekk dara dalu la ba pare nag nga nekk koo xamante ne nii mooy li ngay joxe da nga koo soxla ba pare am ci soxla ba pare di ragal ñàkk malgré loolu nga jël sa alal jooju ci loolu daal di ciy joxe kooku la borom bee waaw mu ne ñooñu nag yu yudaafu lahum bu ñu ma lebalee leb gu rafet de yudaafu lahum dinaa leen ko malahum te dina leen ñeel ajrun pay karimun gu tedd tedd mu ne walladina amanu ñi nga xamante ne ñoo gëm te dëggal billahi ci borom bi tabaraka wa taala wa rusulihi ak ndawam yépp wa asalatu wassalaam ulaayika gaayoo yële humu siddiquuna ñooy ñoo ñi nga xam ne ñooy way dëggal ña nekk ca kaw ña nga xam ne ñoo koste yonent yi alayhim wa wassalaam ci dëggal gu ñu dëggal seeni borom seen borom ak yonent yiñ leen yónnee alayhim salaatu wassalaam wa shuhadaa ñooy martyr yi ñooy ñi nga xam ne ñoo faatu ci yoonu ter yoonu yoonu boroom bi de inda rabbihim te ñooy way seede yu mag yi tamit inda rabbihim fa seen borom lahum ñeel na leen ajruhum seenu pay wa nuuruhum ak seen leer gi nga xam ne lëndëmug yawmal qiyaam moo tax duñu ko xam de mu ne wa walladiina kafaru kanta ñi nga xam ne ñoo suul jëf weddi xéewal yi leen seen borom defal wa kaddabu te ñu weddi bi aayaatinaa suñu laaya yi